Seydina Umar ibn Abdul Aziz loolu la doon wax naan hee mbaa bokkuñu ci ñooñu Medina di génne al imaam al Baaji rahimahullah mu ne eh, lii moo tax Seydina Umar ibn Abdul Aziz daal di tiit ci boppam ni muy génn Medina waaw ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu bokk ci ñi nga xam Medina dana génne parce lu bon lu ne ci ñoom ndax wute bu ñu amaana bu ñu def lu naa sunna yonent bi saa saam tax dëkk bi suur ci ñoom dàq leen wala cànkute guñ fi newoon ci yiw giñ fi bawoon waaw waaw mu ne ñu mel nii ñu baax ni ñooy ragal lool ñooy ragal yu mel nii mais yëgalimaa ni seen yoon new ci wala mu ne wa qaala ibnu abi mulayka daal imaam ibn Abi Mulayka ne woon juge Seydina Abdallah ibn Zubayr fële ca Makka bi ne xalifa radiyallahu anil jamii mu ne adraktu thalaathiina min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum yaxaafu an-nifaaqa ala nafsihi mu ne daj naa trente ay nit ci saxaaba yonent bi alayhi salaam fanweer yoo xamante ne ku nekk ci ñoom day ragal ak naafiq ci moom. mu ne waqaala alxasan alxasan ibnu yasaar albasri rahimahullah mu ne maa xaafahu illaa mu'min du ragalub naafiq lu dul aji ngëm yàlla wala aminahu illaa munaafiq te tamit du wóolu ak naafiq jàpp ne moom il est il est clean moom set na moom mat na lu dul naafiq mu ne waqaala ibrahim at-taymi at-taymi al-imraawi at-taymi mu ne maa aradtu qawli ala amali illaa xashiitu an akuna mukazziban waaw waaw mu ne Ibrahim at-Taymi nee na saa bu ma gaaralee samay wax ci samay jëf rek damay tiit nekk koo xam ne dëgguma sama bopp al imaam al Baaji mu ne wax yii nag nga fi jële Seydina Umar ibn Abdul Aziz Seydina Ibn Abi Mulayka Seydina al Hasan Yasaar Ibrahim at radiyallahu anil jamii mu ne fa ala hada ahlu diini wal ilmi wal fadl min al xawfi ala anfusihim wal ittihaami laha wallahu a'lam allah mu ne ci kaw nii la waa diine ak waa boroom xam-xam yi yu sell yi te yàlla tax wal fadli ak ngëneel ci kaw lii lañu nekk dañuy ragal ci seen bopp dañu wóolu seen bakkan yi di ko tuumaal saa su nekk waaw duñ nam kóolute waaw lii la allahu akbar kon buñ ñëwee ci xadis bi kon ci gàttal mën nañ ne taxrij baa ngi noonu kon xadis bi lan lañu wax danañu Medina nit ñi dinañ ko délaissé ci léegi nag fii mu am ñaari wax mais lii kañ lay xew waaw kañ lay xew Ah. al imaamu ah, an-Nawawiyu rahimahullahu taala daal di nettali te lool al imaam al-Qurtubi après eh, bon da ko nettali jëlu ko ci al-Qaadi Iyaad <laughs> Euh, Imam al-Qurtubi après bi mu ñëwee ci ginnaaw al-Qadi Iyaad la même chose Imam an-Nawawi mu ne wa qaala al-Qadi Iyaad hada lii nii ah kene Medina nit ñi dañ koy délaisser bàyyi ko ba nga xam ne ndegmeent yee koy dëkke animaux sauvages picc yi mu ne lii nii maa jara fi al-asr al wa inqada mu ne mbir la moo xam ne romb na jàll na. waaw ca jamono yu jëkke mooy weesu na ñun ginnaaw yonent bari saa saab la xewoon te jeex na qaala nee na imaam al-Qaadi Iyaad ne wa haaza min mu'jizaatihi sallallahu alayhi wa sallam faqad turikati al-madiinatu ala ahsani maa kaanat hiina intaqalat al-khilaafatu anhaa ila ash-Shaam wal-Iraaq wa dhaalika al-waqt ahsanu maa kaanat ad-diin wad-dunyaa amma ad-diin falikathrati al-'ulamaa wa kamaalihim wa amma ad-dunya fa li lii mooy jamono ji nga xam ne eh, ci la xewe eh, mooy bi nga xam ne ci lañu bàyyi Medina te mooy bi nga xam ne xilaafa gi ci la toxu dem Sham Umayyad yi Banu Umayya après bu jóge fa daal dem Iraq Banul Abbaas Baghdad jamono yooyu la woon mu ne ndax waxtu woowee Medina nekkoon nañ ni mu ginoon a selle baax ci wàllu diine ak àddina mu ne kàntaa diine mooy bariwaayu boroom xam-xam yi jamono yooyu ni ñu fa feese woon ak ni ñu mate woon waaw waa mat duniyaa kàntaa ak matam ak gën a baaxam ci wàllu àddina mooy ndax dund nañ ko taba tabaxe woon defare ko ak euh, meññeef ya fa amoon tool ya nañ ko doon defare ak tamit seen xaal ni mu yaatoo woon waaw Allahu akbar waaw après mu ne wasakar al axbaar yiwu na eh, ñi historiens yi tudd nañ fii ba'd al fitan ci yenn fitna yu xewoon jamono yooyu allati jarat bil madina wa xaafa ahluha ay ñi ko dëkk woon tiit ba génn ko ñu ëpp ci ñoom génn waaw meññeef ya bari fa ba pare ndegment ya bari fa mu daal di wéet ab jamono ginnaaw gi ñu ñëwaat imaam al mu ne wa xaaluha al-yawma qariibun min haadaa waxtu yii nii mooy moom bi muy dund Medina comme waxtu woowu mooy <laughs> dafa vide <laughs> parce que loolu laa doon wax ne ku jàpp ne Medina comme ni nga ko gisee nii nit ñi di fa dem am na jamono yoo xam ne gaay yi Medina gaa yi fa doon quitter sax waaw surtout bi ñuy door a ubbi Sham te loolu yonent way saa saam doon na ko moytandikuloo nit ñi waaw doon na ko moytandikuloo nit ñi que ñu bàyyi Medina daal di dem parce que am na yu kii yu bari yu yu yu yu bari yu ubbi waaw moo tax xadiisu euh, euh, kii euh, Sufyaan ibn Abi Zuhayr waaw mu ngi ci Muwatta mu ngi ci Saxiixayni mu ngi ci sunanu imaam ci imaam Ahmad te xadis Seydina Abu Hurayra biñ gis sànk ci Muwatta xadis bii bu Sufyaan ibn Abi Zuhayr radiyallahu anhu saxaaba la woon moom li njëkk indi amaa muy indi xadis bi mu ne dégg naa Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne dañuy ubbi Yaman Yaman dañ koy ubbi Allah tuftaxul Yaman fa ya'ti qawmun yabussuuna fa yatahammaluuna bi ahlihim wa man ataa'ahum wal madiinatu xayrun lahum law kaanuu ya'lamuun wa tuftahu ash-shaamu fa ya'tii qawmun yabussuun fa yatahammaluuna bi ahlihim wa man ataa'ahum wal-madiinatu xayrun lahum law kaanuu ya'maluun wa tuftahu al-iraaq fa ya'tii qawmun yabussuun fa yatahammaluuna bi ahlihim wa man ataa'ahum wal-madiinatu xayrun lahum law kaanuu ya'lamuun allah yeneen tubaab yi saa saa am ne des nañ ubbi ji Yaman xam nga ubbi Yaman mu tàmbali jamono yeneen saa salaam parce que du fa la yónnoon Seydina Muhammad li muy waaj a génn àddina fa la yónnoon Seydina Ali mu dem ngir juger yenn yi ba mu yónni ñoom Seydina Xaalid après mu yónni ñoom Seydina Ali na Abi Talib jamono yeneen saa sam lañ ko commencé ubbi ak jamono Siddiq mu mat waaye bu matee nit ñi di nga gis ay nit ñoo xam dañuy ñëw buub seeni bagage <laughs> di wommat seen seen gàtt yañ am Medina ak seen njaboot yóbbu ak ñi leen topp ci seen ñi ñi ñi ànd ak ñoom ci avion yóbbu yóbbaale yeneen saa sam ne wal madinatu xayrun lahum alors que Médina moo gën ci ñoom law kaanu moom cay bu doon ne xam na mu ne dañuy ubbi Sham tamit naka noonu la waaw waaw nit ñi di buub di wommat lañu am di yóbbu seen njaboot ak ñaneen topp te Médina moo gën ci ñoom bu doon xam nañ ñu ubbi Iraq même chose nit ñi di ñëw di def noonu mu ne Medina moo gën ci ñoom law kaanu yàlla moom loolu daal imaam qaadi Iyaad di wax lii naan moom jamono ji muy dund Medina moom temps yi noonu la mooy gaa dañ ko déserté de <laughs> ak a jege jamono joojee waaye lii mooy wax bu jëkk bi ne loolu weesu na waaye li gën a lii dëgg mooy lii xaa xewagul te moom la imaamu Nawawi wax ne fa zaahirul muxtaar anna haaza haaza at-tark lil madina yakunu anna hadha tarka lil madinati yakunu fi akhir az-zaman 'inda qiyam as-sa'a waaw wa tuwaddihuhu qissatu ar-ra'iyayn min Muzayna fa innahuma yakhrani 'ala wujuhihima hina tudrikuhuma as-sa'a wa huma akhiru man yuhsharu kama thabata fi sahih al-Bukhari rahimahullah fa hadha huwa adh-dhahir al-mukhtar waaye mooy imam al-Qadi Iyad wax même bu dee luñ mën a dégg la waaye loolu gënul dëgër Medina gaay ma suñu koo déserté ba mu set waaw ba fa yonent bay saasaam ñëwee ba léegi may wax ak yow nii Medina ma suñu koo déserté ba mu set wecc waaw loolu masul am waaw imaam al-Qaadi nag waxu dañ koo dee mooy ñu tuutee fa waxul ne am nañu fa des mooy fii ay ndegment kese déggoo ba ci kaw minbar bi ay sida ñëw di fa saw minbar yeneen saa salam ay ay till jóge nee ñëw parce kenn fi nekk ñu yéeg di di di ci yenn miir ak ci kaw minbar bi di ci di ci mbiiwa <laughs> loolu loolu <laughs> voilà mooy lii nii lii imaamu Nawawi di wax mooy dëgg insha te mooy li gën a wër moo tax mu wax ne bàyyi gii li ñu tànn li feeñ te moom lañu tànn ki lii lan lay wax mooy bàyyi gii ñuy bàyyi Medina lay nekk ci mujjug jamono bu saa di jege di xew bu àddina di waaj a tukki te li koy gën a leeral mooy mais ñooñu mu wax wa axiru man man yuhsharu ra'iyaani min muzaynata yuridaani al-madiina yan'iqaani bi ghanamihimaa fayajidaanihaa wuhuushan hattaa idhaa balaghaa saniyata al-wadaa'i xarra alaa wujuuhihimaa lii moo koy leeral te lii kay jamono jooju la yonent bay saa saam ne ñaar ñi mujj ñu ñuy pang ñaari sàmmkat la ñu bokk ci tribu de na ñu ngi bëgg a dum Medina topp seen jur gi hmm, di leen di leen di leen leen leen di leen ërtël ñu ñëw fekk kenn du fa nekk fekk fa ay ndegment neen ba ni ñuy àggee saniyatul wadaa ci la ñuy rote ci la ñuy génne àddina te ñoom la ñuy mujjee dekkil tamit ndax nit ñi lañuy kii ñu génn wuñ leen dekkale ay malaaka leen puus di leen yóbbu ca ardul mahshar comme ni mu ñëwee ci sahih ci ci ci hadith kon lii la voilà mu ne fa hada imam an huwa az-zahirul mukhtar lii mooy li feeñ ci hadith bi te moom la ñu tànn lii mooy liy dëgg ci hadith yi que ne lii mu jug jamono la ah. désert Médina bam set wecc loolu moom amagu fi hatta bi gaa yi ubbee Sham bilaadul yamani wa Sham wal Iraq nit ñi ngi doon dem mais ñu bari dañoo desoon waaw ñu bari ñu ngi desoon Medina waaw comme l'imam al-Qadi Iyad wax sauf que l'imam al-Qadi Iyad li muy wax waxul la ñëpp a dem mais am nañu fa desoon mais sauf que hadis bi waxul ne kenn dafaa des dane see kenn du fa des te loolu mooy li gën a dëgër mooy li gën a feeñ bu dee al imam al-Hafiz hmm, Euh, ibnu Hajar ci lii la gën jeng mais mu ngi wane ne wax yële tamit euh, waaye lii mooy li dëgër quoi voilà lii mooy li dëgër insha allahu taala waaw allahu akbar waaw te loolu yeneen saa sam da koo yàgg di moytandikuloo quoi allahu akbar waaw al imaam Malik dafa solo eh, wala nañ bàyyi boobu wax nañ lu mel noonu sànq al imaamu Ahmad dafa solo ak al Hakim comme ni ko imaam al Hafiz Hajar tuddee ci hadiisu Mihjan ibn al Adra al aslami mu ne ba'athani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi haaja mu ne yooyu saa sax daf maa yónni ci benn aajo quoi. ginnaaw gi mu dajeeg man wa ana xaarijun min ba'd turuqil madina fa axada bi yadi hatta atayna uhuda nee na après mu dajeeg mu dajeeg man bi ma yónnee noonu après mu dajeeg man benn ci mbeddu Medina yi mu téye sama loxo ñuy dox di dem ba àgg Uhud <laughs> Allahu akbar <laughs> ay waay jële loolu sunna la de jóge Medina di dox boo ci boo ci boo ci mais yeneen saa salaam laa ci roy mi ko defoon te Abu Zar ñaata la la dañoo dañoo dox moom yeneen saa salaam fa aqbalna Uhuda ak yeneen loolu wala taxaw fa rek gis Uhud dëgmal Uhud jabalun yuhibbu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yuhibbu gis Uhud ak di dem Medina billahi bés bu ne ña fa ne ñeenaa leen <laughs> ñoo ñoo jara nee na mu téye sa <laughs> sama loxo dem ba Uhud après nag mu dëgmal wan Uhud gannaaw jàkkaarloog Medina mu ne wayla ummiha qarya yawma yada'uha ahluha ka ayna ma yakun qultu ya rasul allah man ya'kulu thimaraha <laughs> Mihjan ibn Atrane nee na yeneen salaam comme dëkk bis bi nga xam ne ne ay ñoñam dañ koy génn bàyyi ko mu set we kenn du fi ne ka ay naay fruits yi nekk lu gën a mooy kenn dootu fi ne ba li fiy sax kenn dootu ko so dootoo gis nit ku koy lekk nii da ma ne mii dawal yàlla salam mais mais sallallahu alayhi wasallam mais meññeefam yi kon kan moo koy lekk mu ne ma afiyatu tayr wa sibaa mu ne ma mooy picc yi ak ndegment yi waaw waaw imaam alxaafis mu ne Umar ibn Shabbah daal dinay solo ci sanada boo xam ne nee na bu wér la ba Awf ibn Malik mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dugg daxala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al masjid summa nadara ilayna fa qaal ama wallahi la yada'unnaha la yada'annaha ahluha mudallalatan arba'iina aaman lil awaafi atadruuna mal awaafi at-tayru was-sibaa waaw ah yeneen tubaab yi saa saam daa dugg ci jàkka ji te lii lépp day gën a dëgëral li Imaam An-Nawawi wax que ni ma ne moo Imaam al-Hafiz Ibn Hajar mi nettali lii mu ne waay waay waay qultu wa hadha lam yaqan qat'an lii moom xamagul moom moom ci lu dog moom <laughs> yeneen saa daa dugg ci jàkka ji fekk saxaaba yu toog doo Awf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anil jami' nee na yeneen saa salaam ne ama wallah fu mu xool leen xool leen xool jëme ci ñoom ne maa ngi wat ci yàlla ey maa ngi wat ci yàlla kene Medina ay dëkk ñi ko dëkke dinañu ko bàyyi mu nekk loo xam ne day dañ koy mel ni dañ koo tàggat ah wala bàyyi ko mel ni loo xam ne joxuñu ko solo wala lu ñu tàggat waaye ngir ñan ngir ndegmeent yi quarante ans nee na ma ne atadruna yoneen saa saa ne ndax xam ngeen luy awaaf fii mooy ab tayr wa sibaa mooy picc yi ak ndegmeent yi imaam al ne lii moom du toute façon lii moom xamagul moom <laughs> waaw waraam mu ne al-Muhallab nee na yi lii dañ ci xam ne Medina kon dañ koy dëkk ba qiyaamu saa waaw waaw akbar kon loolu lu ama am solo la quoi kon lii di wane ne ah mbir yi lii la de wa kam min ah ah fàtte naa la mu waxatoon <laughs> multa'imil quwa kaanu bi'ayshin qablana fatafarraqu wala fatasadda'u mooy mbir yi addina bi ci ràpp la jëm de <laughs> allahu akbar waaw kon raaya yi ñoom bu ñëwee daal di constater affaire yi waaw kenn du fa ne waaw daal di wéet ci li nga xam ne mooy ña fa dëkkoon léegi ña fa dëkke mooy xayawaan ni mooy nekk ment yi waaw allahu akbar kanta ibnul Mubaarak euh, ibnul Murabit comme ni imaam al-Qaadi Iyaad wax dane moom mooy seen xanam yooyu ñuy fekk ñu nekk wuxuusan moom dane loolu mooy ñoom ci seen bopp xanam ya ñoo dul dootuñ xam meeti ñooy mujj nekk sauvage gars yi dañ leen di sàmm ñaar ñi dem ñu nekk sauvage <laughs> waaye imaam Nawawi ne non loolu mooy dañu fekkul su fekkul fa kenn rek mu wit après ay ndegmeent kese daal di ko fay jële kon de lii lium doy na war waaw léegi imaam alxaafis pour géexal mu ne tanbi kon ah mi dina gaa yi dañ koy déserté ji waaw waaw alhamdulillah mais mooy mujjub jamono mu ne ak tanbi ak ak ak ak lu ma lay bàyyiloo xel a ngi ci xadiis bi mu ne ankara ibn Umar ala abi Hurayra ta'birahu fi hadha ta'birahu fi hadha al-hadith bi qawli xayra ma kaanat xam nga hadith bi lu wax euh, euh, dane yonent saa salam nee na yatrukuna al madina dañuy bàyyi Medina ala xayri ma kaanat ci li gën lu mu nekk loolu nag la ibn Umar Abdallah ibn Umar bi ko Seydina Abu Hurayra nettalee ndax moom daa fekkoon hadith bi mu ne non Abu Hurayra yow dangaa juuma <laughs> mu ne Abu Hurayra daa juum yonent saa sala waxul xayra xayra ma kaanat déedéet léegi loolu lañu ñu imaam abu kii di wax imaam al-Hafiz na Hajar mu ne ankara ibn Umar sayyidina ibn Umar radiyallahu anhu dafa bañal Abu Hurayra weddil ko ne ko non non yow da ngaa juum yonent saa sala ala ta'biri fi hadha al-hadith ci bi bi xaw xayra ma kaanat ne yonent saa sala waxul woon xayra ma kaanat de loolu da juum de. ndax mu ne loolu ku ko nettali mu ne axraja zalika Umar ibn Shabbah fi axbaaril Madina Umar ibn Shabbah mi ñu la waxoon moo ko indi ci téere boobu axbaarul Madina mu ne ci yoonu Musaahiq ibn Amr annahu kaana jaalisan ibna Umar inda ibn Umar mu ne dafa toogoon moom Musaahiq ibn Amr ci Abdallah ibn Umar mu ne fa jaa Abu Hurayra fa qaala lahu fekk Abu Hurayra daa dégg ne Abu Hurayra Seydina Abdallah ibn Umar danaan xadiis bii nii da cee juum te ne yeneen saa sara waxoo da da cee juum quoi léegi Abu Hurayra ñëw fekk Seydina ab seet ñëw ci Ibnu Umar fekk mu ngi toog mu ne ko waaw nuyoo ne ko waaw li ma taruddu alayya xadiis lan moo tax sama xadiis bi nga ne eh, du noonu ah fa wallahi maa ngi waat ci yàlla man Abu Hurayra laqad kunta ana wa anta fi baytin xiina qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam minha ahluha xayra ma kaanat ne ko maa ngi waat ci yàlla man mii Abu Hurayra ak yow Ibnu Umar nekkoon nañ ci benn kër maag yow ak ak eh, eh, eh, jamono ji nga xam ne moom la yoneen saa sam yoneen saa sam nekk fa maag yow ñu nga fawul bi yoneen saa sam naan dina génn Medina ay ñoñam ñi ko dëkke woon fekk xayramaa kaanat lu gëm lu nekk léegi yu waxee loolu fa qaala Ibnu Ibnu Umar ne ko ajal na ko li nga wax noonu la Abu Hurayra mooy boobu maa ngi fàttale ko bu baax maag yow ñoo fa ne woon bi yeneen saa sam di wax loolu ñu ko fa woon walakin lam yokkul waaye nag man li tax ma ne la xadiis bi da nga ci juum li tax ma koy euh, li nga dégg mooy yeneen saa salaam lam yaqul xayra ma kaanat <laughs> waxul woon xayra ma kaanat ah loolu damay ragal da ci juum innama qaala a'mara ma kaanat mooy gën a dund ci lu mu nekke woon waaw loolu walaw qaala ndax bu waxoon xayramaa kaanat bu doon yoneen saa saam dane yoneen dinañ bàyyi Medina xayramaa kaanat la kaana zaalika wa huwa hayyun wa ashaabu xayramaa kaanat Medina moom fi mu gëne lu nekk mooy ba fa yonent bi alayhi salaatu salaam nekkee ak saxaabaam yi waaw foofu lay Medina gëne waaye amara mooy gëne parce que jamono jooju yoneen saa salaam a ngi fi saxaabaam yi ngi mais dundu ga mettoo na ah, attention ah mais amara mooy day ñëwee côté dundu neex neex neex xam ne. waaye teewul nit ñi dem bàyyi ko fi mu ne yeneen saa amara la wax ma kaanat waaw bu doon xayra maa kaanat konoon te kon la kaana zalika kon wax woo joojee yeneen saa di wax day nekk fekk wa huwa hayyun fekk moom yeneen saa mu ngi dund wa ashaabuhu ak saxaabaam yi radiyallahu anhum ndax jamono yi ñu fi newee moo gën ci la Medina gën a neexe ci bépp jamono buy ñëw fa qaala abu hurayra saydna abu hurayra ne ko sadaqta walladi nafsi bi yadihi ne ko wax nga dëgg yow abdallah ibn umar wat naa ko ci nga xam ne man sama bakkan mu ngi ci loxoom kon amara ma kaanat waaw parce que xayra ma kaanat li wax nii moom moom loolu la yeneen saa salaam moom bi fi <laughs> <laughs> allahu akbar waaw léegi wax <laughs> léegi wax ji mooy bon bu dee ne sanad bee wér na bu dee nettali bee wér na mooy bu Umar ibn Shabba bi waaw bu dee wér na léegi wax ji mooy waa kon xadis bi kon kon kon bi du euh, xayra ma danaa xayra ma moom loolu euh, loolu euh, moo sax en tout cas moo gën a sax moo nekk ci Sahihayni ak ni ñu ko gisee sauf que boobu du xayru côté boobu waxul côté boobu mooy xayru bi mooy amar bi li muy indi te sa la xayru bi di indi mooy lan mooy que ni jamono dund ji day neex alors te jamono yeneen saa salaam dund Medina dëgg la yeneen saa salaam a ngi saxaabaa mi leer gi fi la ëpp mooy li Seydina Anas wax ne yeneen saa salaam mi mu duggee Medina Medina fépp a leer te tamit yeneen saa salaam le fait que mu nekk ci dëgg bi wax yu dëkk Medina wax yu di ñëw non leer dafa ne woon foofu. moo doon meilleure ville de tout de de tout de tous temps mais loolu mooy côté ruux ak côté yooyu mais ci côté dundu gis nga ne saa doon toog këram ñett da cin du fataak saxaaba yi dañ doon piis dañ doon ñàkk affaire yi ñàkk dañ doon sonn côté boobu la xayra gi xayra gi côté boobu la mais tekkiwul xayra côté gi Ibnu Umar di wax waaw ndéem bu dee ne riwaaye bii wér na. parce que bu dee riwaay bi wér na imaam Seyna Abu Hurayra li tax mu d'accord mooy ni ko imaam Ibnu Umar sëñee ne ko parce que bu doon xayr ma la mooy jamono ji yoneen saa san di dund ak saxaabaan yi mu gisee loolu ne waaw mais la mu déggoon mooy lëli te loolu dàqantewul ak lii voilà mooy xayr ma boobu mooy ci côté dund gu neex waaye pas côté bi nga xam ne yonent bi saa nekk ci dëkk bi di dund ak saxaabaan yi boobu kay amul ñaari jullit waaw yoo xam ne dofuñu amuñu feebaru pas-pas boo xam ne jàpp nañ ne jamono yeneen saa sa dund beneen jamono gën na ko waaw wal iyaadu billah kon <laughs> loolu allahu taala alam léegi mu ne <laughs> imaam alxaafiz mu ne war a waa muslimun min xadiisi xudayfa mu ne imaam muslim soloona jëlëj xadiisi xudayfa ibn al-yamaan annahu lamma su'ila sa'ala an-nabi bam laaje yeneen saa sa am man yaxruju ahlul madina min al madina waaye yeneen saa sallam lan moo tax waa Medina di génn Medina ba bàyyi ko noonu ah mu ne wali Umar ibn Shabba Umar na ko waaye boobu xadiis Seydina Abu Hurayra fekk boobu dañ laaj mais mooy tontu bi Seydina Abu Hurayra di tontu daa fekk ko yeneen la tontu woon Seydina Xudayfa ñu ne ko yaa Aba Hurayra man yuxrijuhum ah mais mu ne umara'u qala umara'u su mooy njiit yu bon yi rek